di alxujuraat di néeg yooyu nga xam ne moom lay soxnaa yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi dëkke woon muy saar boobale tàmbali woon nañu ko am na loo xam ne nag bëggoon nañ ko préciser muy gis nga saar bii daf ci wax teggin yoo xamante ne nii moom lu jullit bu ne wara a tegginoo ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo xam mu ngi ci kaw suuf comme ni ñu ko xame woon nim ne woon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam wala na comme ni nga xamante ne nii bi mu demee ila rafiqil ala dem ca àndaale ba gën a kawe loolu dafa am teggin yoo xam ne jullit bi dafa war bu mel noonu bu dee bëgg naa am benn ci néeg yi nga xamante ne nii ñooy néegu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu bëggee salawaatullahi wa salaamuhu taf ko ci boppam boole ko ci ñi nga xamante ne nii moom da leen di nekk ay jagoom fokk mu xool li nekk ci saar bii bu bëggee am ci appartement wu këru yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy këru yiw këru mbaax garu këru ihsaan rafetal ak àgg ci yàlla ak jege borom di tabaaraka wa taala fokk yi nga xam ne moom lay wax fii te di ko digle ñu war a mel ak noonu ak diggante su ñun diggante yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñun fokk ñu respecté loolu le daal di koy taxawee. tàmbali woon nañ nag ci gisoon nañ li taxoon mu wàcc kon ba gisoon li nga xamante ne mooy gravité bi nekk ci laayab ñaareel bi nit ñi di wax seen wax di féete kaw waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ñuy wax sunnaam di wax ay xadiisam yow nga nekk fee di woote téléphone wala di waxtaan naan dañoo gësoon dañoo gëjoon a gise dem fekke waxtaanu diine def ko occasion ngir mën a waxtaan seen biir loolu lépp suñu boroom ne gis ngeen li ngeen di li ngeen di risque di li leen nara dal mooy an tahbata amalukum wa antum la tash'urun ngeen seen jëm yi seen jëf yi ngeen mësa jëf ci yu baax yépp daal di simpeeku daal di yàqu wa antum te yéen du ngeen ko yëg xam jeexu jeexitalu suuratu Kahf da muy wax ne alladina dalla sa'yukum sa'yuhum fil xayaati dunya wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a ñooñu mooy façon bi nga xamante ne borom bi fii ci addina la daal di màbbe seeni seeni jëf te ñoom nag yëguñu ci dara wa ñëw nag mooy la doon wax ne ñooñu ñooy ñi nga xamante bil axsarina hal unab xul hal unab wal unab wal hal unabbiukum ndax duma leen xabaare bil axsarina amala ñi nga xamante ne ni ñoo gën a kuttus gën a yàqule jëf mu ne borom bi ah, kay soxla nañu mooy ñan mu ne alladina mooy gaa yi nga xam ne dalla sa'yuhum daal dinay sànku seeni jëf ak seeni lépp seeni action ak seeni acte yi ñuy def fii ne lu baax la daal dinay sànku fii xayaati dunya fii nii ci dundu gu jege gii da doyadi wahum te ñoom nag yahsabuna ñu yaakaar ne annahum kana ñoom yuhsinuna sun'a ñuy continuer rek ndax yëguñu kuy continuer jàpp nañu ngi rafetal jëf naan man taalibib sëriñ diw laa woon moo tax kon man lool manumaa dal déedéet lan loolu sëriñ boobu ci boppam moo lay njëkk mere bu dee ne noonu nga mel di yëkkati sa kàddu ci kaw waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak li nga xam ne mooy su naam ak beneen côté bi nga xam ne di ko jiitu ci ay attee ki wax ak ak xalaati na ki doxali na ki tëralin loolu bàkkaar yu rëy rëy rëy ngoom nga xam ne li muy lay jural yow doomu aadama bi fii mooy say jë yi ni ñu ko waxe woon sa saraxe yi sa dal di lépp loo ma sa def rek sa julli yéeg sa woor yéeg sa zakat yéeg lépp jaratul nga koy nettali fenn ndax boroom bi effacé na ko daal dina koy jël sànni fële soxlawu ci dara kon nag ñu war a continuer fi nga xam ne mooy laayam ñetti bi su a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim inna alladina yaxudduuna aswaatahum fa inda rasulillahi ulaika alladina imtaxana allahu quluubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim suñu boroom nag di tàmbale di continuer bokk ci lancé boobu di di continuer fi ñu yemoon mooy ne kon digaloon na ñi yàlla boroom bi tabaaraka wa taala te dëggal ñuy wàcce bañ a yëkkati seen kàddu yi ba muy féete kaw kàddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te bu ñu ko yëkkati seen kàddu di gën kawe li nga xam ne moom mooy kàddoom comme ni ngeen koy defante yéen nit ñi seen biir li ngeen di kon daw mooy seen ngeen jëkke seen jëf yi daal di aaya boobu am na lu ñu fàtte woon bi mu wàccee dafa am saxaaba boo xamante ne nii moom lañ ne mooy Seydina Thabit ibn Qays ibn Shammas radiyallahu ta'ala anhu wa arda ndongaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam la woon moom lañ doon woowee ñi nga xam ne mooy discours katu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom dafa tëju këram ay fan yonent bi alayhi salaatu salaam gisu ko ba ni mu koy seetloo ne moom moom gëj naa koo gis daal di laajte ne moom moo saabitum na xay su moom ci lan la ne am benn mbokkam dëkk koo xam ne jege ñaaleem la ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam may ma ma dem dinaa leen dil xabaaram ba mu demee mu nga ko fekk mu toog këram daal di yeew boppam toog di jooy daal nag sëgg mu ne ko waa yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam de moo doon la laaj yow saabit ibn Qays ibn Shammas Anas radiyallahu anhu ci lan nga nekk mu ne ko kat suñu boroom daa wàcc laaya bi mu naan ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi muy laaya biñ gis sànk muy ñaareel bi ci suuratul xujuraat loolu di tere ñuy yëgati suñuy kàddu ba muy féete kaddu kaddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko te man mii di saabit xam nga ne man damaa nekk koo xam ne sama kaddu dafa dafa kawe bu may wax bu ma toogee fu ma man di toog di wax sama kaddu mooy ne moo tax man nag ma xam ne kon nag bi aaya bi wàccee ma xam ne kon man kuttus naa daal dinay daal dinaay alku loolu moo tax ma toog fii ndax sama kàddu moom leer na ma ne man mii la léegi nag kooku daal di dellu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy xabaare li nga xamante ne nii moom la mbokkam nii di Seydina Saabit radiyallahu ta'ala anhu daal di wax Seydina bi mu ko waxee nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko déedéet nee ko moom bokkul ci moom moom Euh, lool la li mu waxoon xaritam bi da ko bu ki ñëwoon seet si ko da ne ko kon man la samay jëf daal dinay simpeeku si yàqu na taman kon bokk naa ci waa safara bi nit ki ñëwee wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko déedéet moom bokkul ci waa safara demal nga ne ko moom ci waa aljana la bokk moom Seydina Thabit radiyallahu anhu wa arda nga gis saxaaba yi radiyallahu anhum gis nga aaye bu doon wàcc ñoom ñu toog naan diw kon ni nga xamante ni nii ñun moom lu ci ñun noonu la ñuy doxale dañuy toog ci njataayu diine wala jataayu waxtaanu diine ñu dégg fa loo xamante ne nii ñuy xool diw naan diw de leer na ma ne moom oustaz moom la ci jublu alors que wax loolu moom am na yu garaaw yu gën a garaaw yooyu yu waaj di def foofu yoo xam ne mu ngi koy def ba pare daal di ci daal di koy noppiwaale daal di toog borom bi nag xam na bu dee nit ñi xamuñu ngeen jàpp nit ñi ku nekk jàpp naan diw la bu laayee masoon a wàcc ñoom dañ naan man lay wax duñ ne mukk diw lay wax kon loolu lu am solo la kon mu ne innal ladina gaa yi nga xamante ne nii yaghuduna dañuy wàcc aswaatahum li nga xamante ne nii mooy seen mooy seen seen seen kàddu yi inda rasulillahi fa ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam alladina mooy ñi nga xamante ne nii imtahana allahu quluubahum littaqwa ñoom la borom di tabaaraka wa taala daal di saytu examiner seen xol ci ngëm yàlla ak ragal ko mu daal di ñu daal di koy réussir kon nag lahum ñeel na leen maghfiratun jéggal wa ajrun ak pay azimun gu màgg màgg màgg moo tax laaya yi bi ñu wàccee di ci kaw noonu ñaareelu laaya bi Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ci hadith bi ñu gisoon Seydi Imaamul Bukhari bu Seydina Abdallah ibn abi mulayka jaare ci saydna abdallah ibnu zubayri radiyallahu anhum wa ardaahum mu ne saydna omar boobu nag boo yonente bi alayhi salatu bu daa waxateeg moom mooy da koy laaj sax omar lan nga wax tellement da doon wàcce baatam ba daanaka mooy yonente bi alayhi salatu da ko doon laajaat ngir doxeli laa yi di wax loo naka noonu tamit la saydina abu bakr radiyallahu anhu daal di woon wax ne bu yonente bi alayhi salatu wasalaam bi laaya yi wàccee mu ne ko walladi nafs nafs muhammadin bi yadi wala lu mel noonu ne ko maa ngi wàcc ki nga xamante ne nii sa bakkande mu ngi ci loxoom di boroom bi tabaaraka wa taala man as-siddiq dootuma waxateeg yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ki nga xam ne day déeyaale ab secret mooy ndànk laay wax noonu lañ doon doxalee laaya de nga gis ne borom bi amul kenn ku jomb boroom bi di la leeral di la tegaat ci yoon mooy même bu dee yaa gën a kawe ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon nag nit jombul koy corriger ak tamit du ko wan ne boo nii nga defe du noonu képp koo xam ne jàpp na ne weesu na ko kooku mooy ki gën a rëy àggul sax ci darajaay nekk taalibe bay nekk sëriñ kon nag suñu boroom ne kon nag gis nga ñoom noonu lañ doon doxalee kon nag ñooñu ñooy nga xam ne imtahanallahu ñoom la boroom bi daal di examiner seen xol de li taqwa ñeel ragal yàlla lahum ñeel na leen kon maghfiratun mooy njéggal wa ajrun ak pay azimun gu mag suñu boroom nag di jàll ci beneen laaya boo xamante ne nii boobu dinañu wax bii alxujuraati mu ne inna alladina yunaaduunaka min waraai alxujuraati aktaruhum laa ya aktaruhum laa ya'lamuun laa ya'qiluun mu ne inna alladina gàntaa gaaya nga xamante ne nag yunaaduunaka ñoo lay jëllu mbéeru di la yuuxoo min waraai alxujuraati ca sa gannaaw néegu jigéen yi sa jéegu soxna yi aktaruhum li ëpp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 alamin